أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما laylatul qadri xayrun minal fi shahr tanazzalul malaa'ikatu war-ruuhu fiihaa bi-izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajr bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takaasur hatta zurtumul maqaabir kallaa sawfa ta'lamuun summa kallaa sawfa ta'lamuun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن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 gisoon nañ hadith Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon wax ne maanaam gis ñun maanaam euh, génn nañ ñun dañ daan génn dañ daan julli tàkkusaan kunna nusalli al-'asr thumma yakhruju al-insanu ila bani Amr ibn Awf fa najiduhum yusalluna al-'asr ñun dañ daan julli tàkkusaan ñu daal di dem ba ca waa banu euh, Amr ibn Awf euh, ca Quba ca awaali Madina ñu daal di leen di fekk ñuy julli ñoom tamit tàkkusaan ñu gisoon nañ tamit maanaam hadith bi nga xamante ne moom la euh, euh, Abu Umaama euh, radiyallahu ta'ala anhu te moom Abu Umaama al-Awsi al-Ansaari al-Awsi al-Madani radiyallahu ta'ala anhu mu ne dafa dugg ci Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moom ak euh, fekk ñu julli woon ak ah, ah, sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu nee na ñu ñëw fekk muy julli ñu maam ñu julli ñun ak moom tisbaar ba noppi ñu ñëw julli tàkkusaan mu ne ko ah waa sam bay tax waa lan mooy julli gi lan la mu ne ko julli tàkkusaan la kay te lii moo nekkoon julli yenente bi wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allati kunna nusalli ma'a naka noonu gisoon nañ ba tey hadiisam bi nga xamante ne maanaam moom mooy leeral ci ne kenn ci ñun doon na julli ba pare ñu dem dem ca awaali Madina dellu ci waat fekk jant bi mi ngi yëkkatiku ci kaw te loolu maanaam ñeenti mayil la diggante boobu ak foofa te gisoon nañu tamit bi nga xamante ne maanaam wax jooju indi nañ ko ci ay riwayat yu wuute gisoon nañu bunt ci baabu ismu man faatatuhul asr buntu baabu buntu bi nga xam ne bàkkaar ki nga xamante ne julli ti tàkkusaan daf koo rëcc daf koo faat gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne da doon wax naan Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne alladhi tafutuhu salatu al-'asr fa ka annama wutira ahlahu wa malahu maanaam ki nga xamante ne moom mooy moom la julli tàkkusaan rëcc mi ngeen mel ne dañoo rocci ñeboo ah, eh, njabootam ak alalam maanaam dañ leen dañ ko rocci te xamul ci lu lu mu nekk maanaam dañ koo wéetal wëlif alalam ak njabootam ah, naka noonu gisoon nañu ci ah, baabul man tarakal asr buntu ki nga xamante ne moom mooy ki bàyyi jullit takkusaan te loolu gisoon nañ ci xabu hadiis sayyidina Burayda te moom mooy sayyidina Burayda ibn Hasib al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne <coughs> daf ne yeneen daf ne bakkiru bi salati al-asr fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man taraka salata al-asr faqad habita amaluhu ne na ngeen di teel a julli tàkkusaan de ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bàyyi julli tàkkusaan kooku di dëgg-dëgg jëfam yépp yàqu na loolu tamit gisoon nañ ci baabu fadlu fadlu salaatul asr buntu bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu julli tàkkusaan ci buntu boobu nag la ñu amoon gisoon nañ ci suñu jotaay bi wees hadith sayyidina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom lay wax naan dañoo nekkoon ci wetu yenente bi ci ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daal di xool ci weer wi guddik maanaam guddik Badar maanaam guddik fukkeelu fan ak ñeent nee na mu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool daan innakum satarawna taraw na tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yatihi mu ne ne li na ko yéen da ngeen gis seen borom subhaanahu wa ta'ala kéem ni nga xam ne noonu ngeen di gisee weer wii ne doo leen xëccoo maanaam doo leen buuxate di jañante ci eh, ci wala ngeen di raj raj loo ci xool gi ci gis gi nga xamante ne moom ngeen koy gis moo tax mu teg ci na fa in istata'tum allaa tughlabu ala salaatin qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu mu ne su fekkente ne am ngeen kattan ci ne dara du leen noot ba du leen julli te julli julli julli gi nga xam maanaam laataa jant bi di jóg ak laataa jant bi di sox te moom mooy fajar ak takkusaan maanaam ndax fajar mi ngi jeex su fekkente ne jant bi mi ngi sox ni ngi noonu takkusaan mi ngi jeex su jant bi dee mi ngi jeex jant bi dee fenk takkusaan mi ngi jeex tu jant bi dee so mu ne kon nag soo leen loo def leen loo leen man ci dara bañ a noot ci euh, maanaam ba doolen leen ko julli ci waxtu wa gannaaw ga mu daal di jey teg alquran jàng bi nga xam ne moom la jàng bi naan wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub dégg nga kon mun na nga sabbal sant sa borom subhaanahu wa taala lu jiitu fenku jant bi ak it lu jiitu ak soowam hadith boobu gisoon nañ ko te muy tegtale ngëneel bi nga xamante ne moom moo nekk ci jullik takkusaan ak jullik suba waaye imam al-Bukhari rahimahullah indi ko ngir mag ngir tegtale jullik takkusaan ngëneel bi nga xamante ne moom la am ci kaw yeneen julli te euh, loolu day maanaam ngëneel ngëneel ni googu nga xam ne euh, maanaam moom la am loolu la doon wane fii te ma e, te yeneen maanaam nga gis tamit di tudd maanaam julli ñaari julli yooyu di ko tudd di wax di wax aaya bi mm-hmm. maanaam comme ni nga xamante ne inshaa allahu taala e, e, dinañ ko gis ci beneen xadis bi nga xamante ne moom mooy ñëw léegi muy xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi la haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom Abu Muhammad al-Kalaa'i al-Misri at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Abu Dawud euh, solo na ci ak at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i waaye dafa dañoo solo ay hadith yoo xamante seen sëriñu sëriñ la ci waaye du ci ndax moom imam al-Bukhari moo moo ko fekke moom ndax dafa teel a génn àdduna mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari soloo ci moom Muwatta bu imaamu Malik te moom ak Abdullah ibn Maslama bi ñu doon gis léegi nga xam ne euh, suñu hadith bi ñu njëkk gis ci suñu jotaay bi weesu moom moo ko solo ñoom ñaar ñooy ñi gën a dëgër ci bu ñu solowee Muwatta bu imaamu Malik comme ni nga xamante ne noonu la lulul benn di ñaar waxee rahmatullahi alayhim ci borom xam yi nañu gis ne kon moom Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala bu imam Malik rahimahullah di bëgg a jëlee hadith ci Muwatta bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom lay taam ni ngir seen dëgëraay ak seenu màggaay mu ne an na mu ne qaala nee na haddathana Malik te moom imam Malik imam daaru hijra rahimahullahu ta'ala moom Euh, imam mu ne mu ne haddathana Malik eh, muy imam muy imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi rahimahullahu ta'ala daa kan talam nekk Abu Abdullah comme ni nga xam ne noonu lañ ko xame ne al-a'immatu salaasa mooy ñetti imam yi ñoom seen dàqantal Abu Abdullah la mm. maanaam imam keneen ki ñeenteel bi mooy seen mag ñoom moom moo am beneen dàkkantal te moom sax dàkkantalam la siiwee muy Abu Hanifa maanaam mais ñi ci def ñëpp Abu Abdullah mooy seen dàkkantal moom euh, kon euh, muy Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Himyari rahimahullahu ta'ala di imaamu daarul hijrati wa imaamu wa madinatu munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam mi ngi gane adduna 93 di wala 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 179e année ginnaaw alayhi wa alihi ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Abi Zinaad moom mooy euh, moom mooy Abdullah al-Qurashi rahimahullahu ta'ala dakantalam nekk Abu Abdurrahman al-Madani mi ngi génn àdduna 64e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom euh, nekk imam bu mag ci waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam an al-A'raj moom mooy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj ngir làgge gi nga xam ne moom la làgge moo taxoon mu gën a siiwee baat boobu muy Abu Daawuda mooy dafkatam dañ koy tamit Abu Haatim wala Abu Muhammad al-A'raj la gën a siiwee nag rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi alihi wa kon ñoom en fait boo ñu leen xoolee ñoom ñëpp waa Madinatul Munawwara lañ ah cinquante-neuf la bëgg a wax waaw jazakumullahu khairan cinquante-neuf ndax yéeg soixantième année la fekkee woon ngir sabab bi nga xamante ne tuddoon ko voilà ah, sayyidat Aisha radiyallahu anha moo génn cinquante huit waaw ah, moom cinquante neuf la génn àdduna ah, radiyallahu ta'ala anha ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta moom mooy ki nga xamante ne moom moo ëpp li mu solo ci ay xadis cinq mille trois cent soixante-quatorze xadis moom mooy musnadam trois cent vingt-six moom mooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wéetoo ci quatre-vingt-treize imam Muslim ci quatre-vingt-dix-huit xadis la wéetoo comme ni nga xam ne noonu lañ ko fàttalee boo demee ba ci musnad imam Ahmad am na 3870 hadith foofa rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu kon ni ñu gis ne ñoom ñëpp waa Madinatul Munawwara lañu ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam li ko dalee ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi moom waa Misra la waaye nekkoon na Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam waaye ñi ci des ñëpp kon waa Madina lañ beneen bi ci des moom mooy càllale gi bokk na ñu lim. ci tuddee leen ne ñoom ñooy asahul asaanid ala al-itlaq maanaam càllale yi gën a dëgër ci li ñu joyal fukki càllale yi ak benn yi am xam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ leen a tudd càllale gi ci la bokk loolu te e, mu ne anna rasul na sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne anna rasulullahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa nee na yataaqabuuna danañu aawonte fiikum ci yéen malaa'ikatun ay malaa'ika bil layli ci guddi gi wa malaa'ikatun ak ay malaaka bin nahaari ci bëccëg gi comme ni nga xamante ne moom la alquran wax ne lahu lahu mu'aqibatun min amri yahfazunahu min amrillah euh, maanaam am na ay malaaka yoo xamante ne mu'aqibat lañ maanaam dañuy ñëw ñooñu nag euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy faral di wuute ndax ñoom ñooy xafaza yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy aaraate comme ni nga xam ne noonu la alquran wax ne euh, ne ne ne inna alaykum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ne am na ci malaaka yi yi nga xamante ne ne lu ken maanaam war a nekk na ci seen kaw sax teg nañu leen yan nañu leen yéen nit ñi ay malaaka yoo xamante ne la haafizina ay dañ leen di aar maanaam dañ leen di wattu maanaam aar du baat boobu du aar kese waaye wattu la maanaam la haafizina dañ leen di wattu mm-hmm. kiraaman kaatibiina ñu tedd la ñoo wattu mooy lan dañ leen di surveiller mm-hmm. maanaam voilà Euh, kiraaman ñu tedd lañ kaatibiina di way bind ñoom ya'lamuuna maa taf'aluuna xam nañ mboolem ni ngeen di def hmm. yooyu malaaka nag xaqiqatan bokkuñu ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee al-xafaza hmm. maanaam ñii dañuy ñoom dañu fee nekk rek ngir lépp loo rek ñu xool ko bind ko wala yu mel noonu hmm. ñooñu nag comme ne yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne bu ñu génnee nit ki génnee àdduna mu ne ñoom dañuy bàyyi bind bi toog ci wetu ci bàmmeelu nit ki di ko ñaanal yàlla jéggalug yàlla mm-hmm. comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci hadith bu nekk ci <coughs> Sahih al-imam Ibn Khuzaymah rahimahullahu ta'ala amma li nga xamante ne moom mooy malaaka yi nga xamante ne ñoom ñooy hafaza yi yooyu yeneen la en fait comme ni alquran wax wa yursulu alaykum yàlla moom moo yabal ci ay hafaza ñoo xamante ne dañ leen di sàmm maanaam ay catégorie malaaka lañ ñooñu ñu bokkut ak ñee ñee dañuy bind di surveiller nit ki di ko bind ñeneen ñi ci def ñoom yursilu alul hafaza maanaam mooy hafaza yooyu ñooñu mooy dañuy wottu nit ki maanaam loolu mooy lan mooy ci ay ay yu ko nar a dal ak musiba imaginer tey bu fekkoonte ne amul benn malaaka amul malaaka yi nga xamante ne ñoo nekk ci nit ki wër ko di ko aar saa su nekk suba ak ngoon guddi ak bëccëg te duñu tàqali ko ak moom loolu su amul mboolem yeneen mbindeef yi nga xam ne nit du leen gis yëpp daal mën a dugg ci nit ki wala ñu song ko wala ñu daan ko wala ñu maanaam la nekk masalan ñi ci gën a ràññeeku mooy masalan jinne yi saay-saay yi jinne yi saay-saay yi jinne yi masalan nga xamante ne bu doon ne amul maanaam luy aar nit ki noonu mais dañ leen di romb ci mbedd mi mbéj leen wala romb leen ah maajeeri leen wala yooyu mais loolu jinne yi mënuñoo am sañ-sañ boobu ngir ne malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy alxafaza hmm. mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy wattu nit ñi ñooñu nag bokkuñu tamit ba tey ak ñii maanaam loolu borom xam-xam am rahmatullah ñu bari ci ñoom euh, dañuy dañuy jaawat lañ ñi ñoom dañoo jàpp ne ñëpp benn groupe bi la hmm. alors que déedéet maanaam ay groupe yu wuute lañ kenn ku ci nekk dafa am looy def ñii dañuy yéeg a ko wàcc te guddi gi te te ñii guddi la ñuy wàcc ak ba bëccëg loolu indi moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di leeral ne ñooñu bokkut ak ñooñu bokkut ak sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy wër ci kaw suuf nga xamante ne dañuy seet rek mooy ñoom ñooy wër xelaqu zikri yi maanaam jotaay yi nga xam ne jotaayu tudd yàlla la fu ñuy zikar wala sax xam wala maanaam jotaay yooyu nga xamante ne dañuy ñëw di wër jotaay yooyu rek nga xamante ne bu ñu gisee jotaay bu mel noonu rek ñu woo seen morom yi halumu ila haajatikum day eh, way ñëw leen ci seen aajo gi gis nañu jotaay boo xamante ne moom mooy bi tax ñu bind leen yéen ngeen ngeen di wër jotaay yu mel noonu ba tey bokkul tamit ak malaaka yi maanaam malaaka yi ay catégorie lañ yu bari ay catégorie yu bari bari bari ñooñu moo tax alquran bi naan wa ma ya'lamu junuuda rabbika illa huwa sa sa sa sa maanaam armée borom subhaanahu wa ta'aala gàngoor googu ñooñu kenn xamu leen ku dul maanaam mais am na ci ñenn ñi ci ñoom ñoo xamante ne ñoom ay groupe lañ yoo xam ne group malaaka yu existé na bu ñu xoolee alquran ñu muy tudd comme par exemple bu naan wax fa fa fa fa za ñooñu benn groupe la zajira beneen groupe malaaka la ah taaliyaati zikra beneen groupe malaaka la comme par exemple wal mursalaati urfa ñooñu beneen groupe malaaka la ah wal na wal mursalaati urfa fal aasifaat al beneen groupe la wa nashiraati nashra benn groupe lañu fa faariqaati farqa benn groupe lañu wal mulqiyaati wal mulqiyaati zikra ñooñu tamit beneen groupe lañ comme par exemple wan naazi'aati gharqa ñoom beneen groupe lañ wan naashitaati nashta beneen groupe lañ wa saabihaati sabha ñoom beneen groupe lañ sax saabiqaati sabha beneen groupe lañ ak yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam groupe malaaka yi dañoo bari ba pare benn bu ci nekk ci ñii nag dañoo am seen ay spécificité maanaam kenn ku ci nekk ci ñoom dañoo seen ay spécificités yoo xamante ne te yii ah ñaare ñi ëpp ci ñoom daanaka wala daa ñëpp alquran tudd na leen am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy alkarubiyuuna yi wala boog dañ leen wax na yi dañ leen ñi nga xamante ne tamit ñooy alhaamuuna minal maanaam minal malaayika ñooñu nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk xawlal arsh ñoo wër arsh am na ñeneen ñi nga xamante ne ñoom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi yanu arak tamit samaaniya yi ñoom muhayyamuuna lañ maanaam dañu dañoo xam maanaam dañu dañu gëlëm am na ñu ñuy wax al-aaliina minal malaa'ikati ñooñu tamit beneen groupe lañ maanaam ñu gën a kawe ñi ci ñoom ci ci malaaka yi am ñoo xamante ne dañuy xeex rek malaaka yi mooy ñu ñu ñu wàccoon Badar ñu wàccoon ñenn ñu wàcc Uhud et cetera am na ñi nga xamante ne dañuy dugg baytul maqdis kii eh, bay baytul ma'mur la ñuy def di dugg ak génn ku ci ñëw dootoo ñëwati soixante-dix yi te buntu bi ñuy duggee bokkut ak buntu bi ñuy génnee comme kaaba gi xam gi ñaari buntu la en fait sauf que gisoon nañ ko ah léegi la nekk benn buntu nii c'est parce que yeneen bi saa ko woon soppi ngir maa ngir da doon bañ voilà li ñu xamoon maanaam ne nit ñi duñ comprendre lu tax mu def nii mais sinon ñaari buntu la buntu bu ñuy duggee bu ñuy génnee ma baytul ma'mur noonu la mel malaaka yi fu dugg et cetera euh, dafa am ñu tuddee al muqarrabuna ñi nga xam ne ñoom ñooy jege ñi yàlla ci malaaka yi ci seen biir nag mu am ñu gën a kawe mooy ñu ñu tuddee al aaluna min al malaika ah comme man la alquran am kunta min al aalina la astakbarta am kunta min al aalina ndax dañuy réy réylu wala bo da bokk ci àlluna yi ngir ne àlluna minal malaa'ikati tey bokkuñu woon ci ndigal googu ci lañ si dootal moom Adama li tax bokkuñ ci mooy euh, daf da seen seen dafa a dafa gën a kawe maanaam ñoom xamuñu ko dul yàlla ñoom yàlla rek lañ xam kon moom ñoom xamuñu existence keneen ku bokkut ak ñoom ak yàlla kon ñooñu ñooñu bokkuñ ci ndigal li moo tax yenn alxuraan ne kon ndax da nga réeréeru ak takbarta wala boog da ngaa bokk ci àlluna yooyu Ah, ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneeni groupe yi te ñii ñëpp nag kenn ku ci nekk ci biir nit ñi am na ñoo xam ne ñooñu nga nurul maanaam nit ñi am na ñu nuru ñenn ñu ne ci groupe bii malaaka yi ni ñuy wax yëpp am na ñi nga xamante ne ñoom ah, ñoom ñoo yenu araj comme ni ñu nga waxee juróom ak ñi ñi ñi dend ak ñoom te bokk ci seen groupe ñooñu par exemple alpha am ñu ngi tudd dañuy jéggalul ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla yastaghfir alladhina yahmiluna 'arshahum min hawlihi yusabbihuna bihamdihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adhabal jahim ay yooyu jeex maanaam am na kon malaaka yooyu mu am yeneen xeeti malaaka yoo xamante ne ñooñu la ñu tuddee malaa'ikatu tadbir malaaka yooyu dañuy nekk di sopp ci soppandiku nit ñi administration lépp lu aju ci administration yi borom subhaanahu wa ta'aala di exécuter loolu dañ koy def malaaka ah, yi nga xamante ne tamit ñoom ñooy euh, ñooy diri nuance yi ngir maanaam euh, euh, melax yi ñooy dajale nuance yi pour ñu dóorante ak malaaka yi nga xamante ne ñoom ñooy ñoo ñooy ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy dajale dënnu tax ba dënnu am ak yu noonu malaaka ay groupe yi groupe yi groupe yi groupe lañ loolu tax ngeen gis taalibe kii bi c'est Ahmad Mubarak Euh, radiyallahu anhu ne cheikh sama sëriñ bi mooy cheikh Abdel Zabbah radiyallahu anhu nee na ma wax na ma groupe bu malaaka yi mais ak seen ay race yi ñu am seen façon yi ñuy ni ñu mel ak ni ñu wuutee ndax am nga xam nga am na ar rusul tam minal malaikati comme ni wax allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas yàlla tànn na ci biir malaaka yi ay yeneen comme tamit ci biir nit ñi am ñi nga xamante ne ñoom ñooy comme mag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi malaaka yi ah euh, te am na malaaka yi nga xamante ne ñoom ñooy ñi jël ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiru dee mm-hmm. ñi nar a dee ñoom ñooy biir malaaka yooyu ngir xëcc ngir xëcc ruux bi ba keroog mi ci malaakatul mawtu jël ruux bi comme kul wa yatawaffakum malakul mawtu alladhi wukila bikum mooy kooku benn nga xam moom moo cheikh yi boolem malaaka yi nga xam ne ñooy toppatoo mm-hmm. am malaaka nga xamante ne moom mooy malaaka yi yi yooyu nag moom la wax euh, euh, euh, naka la ko alxuraan waxe bi mu naan yatawaffahumul malaa'ika zalimi anfusihim mooy malaaka yi ñoom ñoo leen faat et cetera maanaam malaaka yi léegi Cheikh Abdou kii nii ci Abdul Mubarak ne radiyallahu anhu ne man sama sëriñ bi daf maa wax ci mbiru malaaka yi wax ma seen catégorisation maanaam niñ teg tegolo wax ma seen ay raat niñ mel wax ma seen rôle yi ñuy joué mais daf ma wax ay mbir yoo xamante ne foogoon naa ne doomu aadama manu koo xam maanaam tellement que lim yim ma ci wax dafa yéeme euh, yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam bu ñu leen xoolee xaqiqatan ñun ñëpp alxuraan wax na leen en fait wala junju na leen et que wala yeneen bi sallallahu wax seen i mbir te ñii dañoo bokk ci ñooñu yeneen bi wax seen i mbir mooy al malaika mu ne malaa'ikatun bil layli ci may malaaka yoo xam ne ci guddi gi lañu wa malaa'ikatun ak ay malaaka bin ñoom lu ñuy def mu ne wa yajtami'una dañuy daje fi salaatil fajri ci jullik fajar wa salaatil asr ak jullik tisba ak jullik jullik tàkkusaan maanaam mbir mi naka de demee day am ñoo xam ne dañuy dañuy ñëw tàkkusaan bi bu ñëwee tàkkusaan ñoom dañ fiy def fanaan fanaan ba fajar bu fajar jotee yeneen malaaka yiy jóge ci kaw doog a wàcc bu malaaka yooyu wàccee ñoom ñu yéeg ñamaam ñi fanaanoon yéeg ñii yendu bu ñu yendoo après ñu dem ba takkusaan dégg nga <coughs> après ñeneen wàcc maanaam nga wax dégg mu ne su ma topp yaaruñu mu yéeg alladina mu rañaan maanaam mu yéeg ca kaw alladina gaa yi nga xamante ne mooy malaaka yooyu nga xam ne baatoo ñoom fanaan nañu fiikum ci yéen fa yasaluhum mu daal leen di laaj maanaam borom bi subhaanahu wa taala laaj leen boo te moom borom bi subhaanahu a'lamu moo gën a xam bihim ci ñoom maanaam laaj ci léegi mu ne kayfa ana naka taraktuhum kar taraktum ngeen bàyyi ibaadi sama jaami maanaam xikma bii maanaam bokk na ci li tax yéen maanaam xikma yi malaaka yi mooy ne malaaka yi di mën a dem ci yeneen malaaka kaw di leen xamal ne ñi yéen nañ mel maanaam ni ngeen jàppoo ne noonu la mel te mu tegu ci lu xam-xam en fait mais euh, xaqiqatan am na ci ñu bari ñoo xam ne ñu noonu maanaam loolu mooy xegma bi bokk na ci xegma bi mm-hmm. maanaam ñoom bu ñu yéegee ca kaw dañuy xam ne ah ah gars ñu nit ñi ñun niñ leen yaakaar ñu ñun dañ leen di fekk ñuy julli fajar ak ñu ni fajar day jot ñu julli euh, euh, takusaan jot ñu julli ñun buñ demee dañuy fekk ñuy julli ñu paree dañuy buñ buñu yéeg dañuy bàyyi dañ leen di bàyyi ñuy julli mm-hmm. Euh, kon ñun daal ci julli xaalu julli daal ci lañ leen di gis ñun maanaam kon ñu xam ne lool nag bokk ci sutura si yàlla su mag si nga xamante ne da koo suturaal xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne dañuy ñëw heure yooyu ñuy ñëw dañuy fekk gaa yi julli waaw dégg nga mu ne euh, bu leen laajee fa kayfa taraktum naka ngeen bàyyi ibaadi sama jaam yi beneen bi ci def tamit moom mooy ne. Euh, borom bi subhaanahu wa taala daf leen a boole ci jaamam yi maanaam dafa boole ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii julli ah rawatina waxtu yooyu yàlla yéen maanaam borom subhaanahu wa taala da leen a tuddee samay maanaam mooy da leen a jaamoo ginnaaw ba ñëpp nekkee ay jaamu yàlla ñooñu yàlla da leen a beral teraanga ngay tuddee leen ay jaamam mu ne ah, fa yaquluuna bu ko defee ñu ne taraknaahum ñun daal bàyyi nañ leen wuhum te ñoom yasul yusalluuna ñu ngi julli maanaam lool nag moom la laaj bi yam laaj bi ci loolu la yam maanaam lool tamit day tegtale ni nga xamante ne noonu la malaaka yi wegee doomu aadama yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam jaamu ko fi yàlla yi ci ñoom mm-hmm. rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy julli loolu moom moo tax lii ngëneel gi ñii julli ñoo ko am te loolu day tekkale màggaayu julli te <coughs> euh, loolu nag mooy dañ leen bàyyi woon ñuy julli maanaam mooy fajar bi loolu moom moo tax moom la alquran di wax naan bim euh, naan euh, salaata li duluki shamsi ilaa ghasaqil layli wa qur'aanal fajr inna qur'aanal fajri kaana mashhuuda maanaam te dina ñëw ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala inna qur'aan inna qur'aanal fajri kaana mashhuuda maanaam mooy julli fajar bi lu ñuy seede la maanaam ni nga ko waxee woon ci jotaay bi weesu maanaam na nga taxaw waaw ah, ah, ah, taxawalal jant kii bi bu jant bi de dee dee dugg ak muy génn yëpp bay sox maanaam nanga nga na nga na nga julli jullil waxtu yooyu ilaa ghasaqil layli ba ca ah ghasaqil layli mooy eh, digg lëndëmu këriisu bëccëg kii guddi gi mu ne wa qur'aanal fajr ak ak ak ak ak ak julli suba maanaam mooy ne ndax alquran baatu quran foo ko gisee mu nekk mudaafun ilayhi rek maanaam ñu askanale ko ci dara rek ci biir alquran rek tekkiwul alquran bi leneen lay tekk baatu alxuraan ci alxuraan fekk nu idaafa ko rek tekkiwul alxuraan voilà mooy que comme ne inna euh, voilà naan inna inna alayna jam'ahu wa qur'anahu to tekkiwul alxuraan ah voilà ak ak ak qur'anul fajr comme fii nii waaw du yëpp ñu alxuraan dégg nga euh, moo tax mu ne nag euh, ko moo tax qur'anul fajr mooy mooy mooy julli fajar ndax julli fajar rek dañ ciy jàng alquran loolu loolu la ngir ne tamit loolu day wane insha allah maanaam te gisoon nañu hadith sayyidina abu euh, sayyidina abu bardat al-aslami bi radiyallahu anhu naan yonent bi sallallahu alayhi ma daf daan tari ci julli fajar lu tollook juróom benn fukki jàpp téeméeri aaya maanaam ngi gis ne ah, jàng alquran jooju ñuy muy bëri ci fajar gi dafa bokk ci liñ ci bëgg dégg te dafa bokk ci ngëneelu julli fajar itam maanaam moom mu ne euh, kon yéen mu ne mu teg ci ne malaaka yi kon ñoom bu ñëwee da leen di laaj maanaam ñoom waa sama gaay yi fan ngeen leen bàyyi maanaam sama jaam bi fan ngeen leen bàyyi ñen sama jaay sa jaam yi daal ñun daal dañ leen a fekk ñuy julli maanaam lool muy wane ne malaaka yi amuñu benn ki ñaan gu nekk ci ñoom mm-hmm. akuk soxor comme li nga xam te ne noonu la ñenn ñi jàppee ni maanaam aay yi nekk suratul Baqara suratul Araf ak yu mel noonu hmm. nga xam te ne dañuy wax malaaka dañ leen a maanaam surtout suratul Baqara dañ leen a wax maanaam ñu naan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa ak yu mel noonu hmm. yooyu ki ñaan abadan déedéet malaaka mënta mel noonu mënta moo tax malaaka yi dañoo am xol bu sell ci man ci ci ci jullit hmm. ne euh, te mu ne yeneen kii bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam di a naka la malaaka di tontu loolu tamit bokk na ci liñ ciy xame mooy malaaka yi dañuy wax ak yàlla mooy ne malaaka dañuy wax ak yàlla ñuy tontu ñuy tontonte loolu mooy mooy mukaalama loolu ñu mukaalama loolu nag malaaka yi rek amuñ ko am na ay nit ñu ko am du ku mel ne yonent yàlla Muusaa alayhi Euh, moom euh, taklim moo comme ne wa kallama Allahu Musa takliman mm. loolu mu gën a fort sax kë bi nga xamante ne moom la malaaka yu bëri am ak yenn wàll yi ñu am ci di wax ak borom bi subhaanahu wa ta'ala di ay haatif rabbaani yi wax ak ñoom ñuy tontu mm. yooyu maanaam bokkut ak yent yàlla Musa alayhi salaam yent yàlla Musa alayhi salaam fi mu waxee borom subhaanahu wa ta'ala benn xadara la bu tudd xadaratul alsun maanaam xadara lamini loolu. Euh, euh, alors que yeneen wàllu yi fi ñuy waxee borom bi subhaanahu wa taala donte ci xadara boobu la waaye du du ci géej gi ci boppam maanaam mu kaalama naan la ñu am ak borom bi subhaanahu moo tax léeg-léeg day am support xaalu rabbaani lay amee maanaam dafa am support fu fu ñuy waxee ak borom bi subhaanahu wa taala maanaam soit day nekk ci gént yàlla wax ak ñoom ñu dégg wala ñu tonton teg moom wala boog ñu nekk ci xaalamu xayal bu ñu waxanteeg yàlla yàlla di tontu ak yu mel noonu waaye ala kulli euh, mun du nekk. ci xadara bi nga xamante ne moom la yent yàlla Musa alayhi salaam wax ak ñoom maanaam yàlla Musa mu wax ak borom subhaanahu wa ta'aala moo tax ba mu wax ak yàlla ah, ci làkk yëpp la waxandoo ak moom en même temps maanaam yàlla mi ngi wax ak moom mais moom mi ngi koy dégg ci làkk làkk yëpp en même làkk yëpp ba pare yaram bépp ko dégg voilà lépp ndax loolu moom moo tax nit ki su su yeggee niveau boobu day nekk koo xamante ne yaram bi yëpp nopp lay doon maanaam yaram yëpp day nekk day am kii boobu faculté boobu niki noonu yaram bi yëpp day nekk bët day gis day gis lépp dégg nga euh, loolu nag ci euh, umma ye xeet wi maanaam nit ki ci yegg mooy ki nga xamante ne dafa dafa nekk Muhammad yi bu mat maanaam ku ku ku vrai doon doona yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba àgg ci ruuxa yenente bi sallallahu alayhi moo ca yegg d'ailleurs loolu moom moo tax Euh, euh, waxoon nañ la ko ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekk ci xadis bi ñu doon gis mooy bi mu doon julli di jiiti naan leen maa ngi leen di gis ci biti comme ci ginnaaw comme ni ma leen di gisee ci kanam loolu bañ ne bañ wax ci waxu Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi bi radiyallahu anhu moom bu ne moom moom xaal boobu mos maanaam loolu daloon na ko ah ok dégg nga mu daal di wax ne euh, ñun malaaka yi dañ ciy teg ne wa ataynahum wa hum yusalluuna te dañ leen a dikkee fekk ñoom ñu ngi doon julli tamit loolu mooy lan maanaam te kenn laaju leen euh, bi ngeen demee loo leen fekk bi ngeen bi ñëw lan ngeen leen bàyyi lan ngeen laaj waaye ñoom maanaam ngir bëgg giñ bëggal ñiwu jullit ñi moo tax ñu teg ci maanaam ñu yokk ci tontu bi wax ji gën a yokk gën a bari loolu tamit loolu mën naa ne beneen bi ci def moom mooy neexaay gi nekk ci euh, xitaab googu mooy jokkalante kàddu googu nekk diggante Eh, jaam bi ak borom subhaanahu wa taala te loolu moom comme niñ ko gis woon yent yàlla Musa alayhi salaam oo ko daloon mm-hmm. dégg nga eh, kon lii day tegtale ngëneel gu mag gi nga xam te ne moom moo nekk ci julli fajar ak julli tàkkusaan maanaam nga gis ne pourtant ñoom julli tàkkusaan julli mbiru julli waxtu fajar lañ leen laajoon waaye ñoom tontu nañ waxtu julli tàkkusaan léegi nag laaj bi mooy lu tax malaaka yi eh, est-ce que yeneen malaaka yi danañ leen laaj maanaam ñi ñi yéeg maanaam ñi yéeg waxtu takusaan ñoom daañ leen laaj même laaj bi dañ naan la waaw ndax am na ci xadis yoo xamante ne mi ngi ci yenn Sahih ibn euh, Xuzayma ibn Hibbaan rahmatullah alayhima yoo xamante ne leeral na ne ne dëgg la dinañ leen laaj ñoom tamit waaye beneen bi ci des moom mooy ne kon euh, maanaam yeneen tontu yi ci borom yenn borom ko xam yi di indi ak laaj yi ci yëpp daanaka ko matate maanaam ne bu ñu tuddee lii rek comme wa saraabiilu taqiykumul harra comme wa taqiykum ba'sakum maanaam ay am na am na ay yëri yoo xamante ne yëri koŋ yoo xamante ne dañ leen di sàmm ci tàngoor yi maanaam ak seddaay bi tamit ndax ku ne xam na ni yëri bu diis seddaay la gën a mën a aaraat aaraate kon maanaam loolu moo doon doon ñu koy tudd. comme ni nga xamante ne tamit kon alquran noonu lay waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit day waxee a maanaam day bàyyi benn comme ni bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir ci sa loxo rek la yu yiw ne maanaam ak lu bon it di mm-hmm. ah kay waaye waaye fii ah, ah, yonent bi sallallahu alayhi kon day lii tamit beneen mbir la buy tegtalee dëgg dëgg ngëneelu julli tàkkusaan ba nga xamante ne malaaka yi tàkkusaan lañu njëkk a wàcc nga moo tax yonent bi ko. Euh, hadis bi imam imaamu Malik solo na ko hadis numéro 472 imam al-Bukhari dana ko indiwaat insha Allah hadis numéro 3223 7429 ak 7486 <coughs> imam Muslim na ko hadis numéro 632 imam an-Nasa'i na ko hadis numéro 485 imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadis numéro 7491 8120 8538 9151 ak 10309 Euh, kon ñu gis ne waa xam kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim imam An-Nasa'i rek ñoom ñoo ko indi amma ñi xam kii moom mooy imam euh, Abu Dawud ak At-Tirmidhi ak Ibn Majah ñoom ñëpp indi wuñ ko rahimallahu al-jami' qaala bil-isnaad mu ne baabu man adraka rak'atan min al-'asr ne ki nga xam buntu buntu bi day wax waxi man ki nga xam ne adraka dafa dafa dafa daf dafa daf rakkaatan benn rakka min al asri ci takusaan bi qabla al ghurub lu jiitu sow jant bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi maanaam li mu ci namm leeral ne waxtu takusaan waaye tamit waxtu yëpp boo demee ba nga xamante ne am na rakka boo xamante ne fekke nga ko laataa ngay jeexal laata maanaam laataa waxtu wi jeex nga fekk ci benn rakka fekke nga waxtu wi loolu la ci namm te loolu moom mooy mazhabul maliki rahmatullahi alayhim ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim fuqaha shafi'i am na ñoom ñu topp ci seen wax jooju waaye am na ci ñoo xamante ne euh, dañoo euh, dégg dañoo dégg mbir mi comme nga xam ne noonu la xanaa bi lay dégg rahmatullahi alayhim wala boog xanafiye yi xanafiye yi li ci ëpp nag euh, rahmatullahi alayhim ñoom ni ñu déggee mbir mi moom mooy dañ ne su fekkente ne fekke nga dara ci rakka bi mm. ci ci jull ci ci waxtu wi rek baax na mm. même bu dee kabbar rek nga def man donte kabbar nga def euh, bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha u xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom li ñu déggee mbir mi mooy mooy maanaam soo fekkee ba rukoo mm. maanaam bu dee ba rukoo yéegatiku nga ci rukoo bi rek baax na ndax ñoom dañoo firé baaxu rakkaatan maanaam rakka bi comme ni imam al-Bukhari wax fii rahimahullah mais boo fekkee benn rakka maanaam te rakka ci ruku la jóge maanaam ngir ne fa la rakkaay fasoo loolu nag le fait que nag rakka dafa fasoo moo tax Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhim déggee ne déedéet kon rakka rek la ñii ci def waaye nag euh, Shafi'i rahmatullah dañoo am beneen mazhab boo xamante ne lu siiwa siiw la ci ñoom te moom mooy ne faaw nga fekkee lu tolloo julli lëmm ngir mu mën a nekk loo xam ne moom mooy julli waxtu bi ci boppam comme niñ ko gisee moo tax ñoom bërëb boobu ba balaa li nga mën a julli ñu tuddee ko mooy comme bu dee tàkkusaan la ba nga xamante ne mënoo cee def lu dul ñeenti rakka ñu tuddee ko waxtu xurma maanaam ñu mooy waxtu fi mu xaraame maanaam ne parce que amoo woon droit def lu mel noonu moo tax ñoom boo amee leen lenn rek loo fekkee ci rakka bi li ci def fekk ci ci julli bi jant bi sox li ci def fekkee maam nga julli ko ci biti ñoom dañuy jàpp ne lépp xabaar la lépp lépp xabaar la dara ci adam maanaam lépp fay bor la alors que Hanafi yi rahmatullahi alayhi ñoom boo ci fekkee lu tuuti kàbbar rek dañ jàpp ne lépp adara voilà ñi nga xam ne ñoom ne fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim wax nañ la ko léegi ñoom il faut que rakka bi mat ñu daal di jàpp ne lépp adar la ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanabila rahmatullahi alayhim fokk rakka bi faqu dégg nga donte am na ci Hanabila rahmatullahi ñoo xam te ne dañoo jàpp comme ni fuqaha Maliki wax rahmatullahi alayhim wallahu a'lam imam al-Bukhari rahimahullah indi buntu bi ngir leerale ko nii maam jëfandikoo baat bi ngir jëfandikoo baat bu rot ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te imam al-Bukhari dafay bëgg tout le temps daa iman ay waxam di sàmmonte soit mu nekk ay kàddu yu alquran wala waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam te loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon loolu mooy yoonu nit kuy sóobu ci yoonu yàlla maam daa war di tànn ay waxam te waxam di war di dëppoo ak wax alquran ak waxu sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne qaala bil isnad muttasil fi awwal kitab li haddathana Abu Nu'aym te moom mooy al imam al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala di sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mi gane adduna euh, 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi euh, génn adduna 219e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bokk ci sëriñu imam al-Bukhari yi mag imam al-Bukhari solo moom moom rek nag moom moo solo ci moom directement maanaam ci 100 ngir dafa teel a génn adduna 219 ah imam al-Bukhari solo ci moom 190 hadith comme niñ ko Euh, gise woon ñeneen ñi ci des nag ci moom waaye dañoo am ci kuñu solo kooka solo ci moom euh, rahimahullahu taala mu ne qaala euh, haddathana Shaybaan te Shaybaan moom mooy ibnu Abdurrahman at-Tamimi rahimahullahu taala mooy Abu Muawiya al-Mu'addib rahimahullahu taala <coughs> di waa Basra wax nañ tamit ne waa Kuufa la dina waa Kuufa la <coughs> Euh, rahimahullahu ta'ala <coughs> euh, ndax dafa dëkkoon Kuufa ay jamono moo tax dégg nga rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 164e année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa alihi ca Baghdad dégg nga ñu rob ko ci euh, maqbaratu Xayzara rahimahullah ay hadiisam mi ngi ci kutubu sitta mu ne an Yahya te moom mooy al imam ibn Abi Kathir rahimahullahu ta'ala mooy Yahya ibn Salih ibn al-Mutawakkil mu gën a siiwee ci al imam ibn Abi Kathir mooy Yahya ibn Abi Kathir rahimahullahu ta'ala euh, dakantalam ne ko Abu Nasr dañ ko tamit Abu Kathir mi ngi génnaat 929 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit waa Basra la ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Abi Salama te moom mooy ibn Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Awf comme ni nga xam noonu lañ ko mu bokk ci benn ci juróom ci wax ji ne ci fuqaha as-sab'a rahimahullahu ta'ala génn àdduna 93 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhar Dawsi wax nañ ko léegi moom kon ñoom ñëpp seen hadiis ñu ngi ci kutubu sitta rahmatullahi alayhim te ñoom waa ak waa Madina dégg nga mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iza adraka su fekkente ne fekkee na dab na dab na ahadukum kenn ci yéen sajdatan benn sujjóot min salaatil asr ci julli tàkkusaan fa qabla lu jëkk an taghriba ci mu so so ash-shamsa ash-shamsa jant bi fal yutim maanaam mottali salaatahu julleem na daal di mottali julleem maanaam loolu day wane ne lii na day dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabu xanafi yi rahmatullah ak jumhur te day wane ni maanaam ne lépp ada la maanaam jooxe la buy xamante ne day day day wëlbatiku ci saafi yi maanaam daanaka voilà rahmatullah alayhim ah <coughs> maanaam day day dëgëral mazhabu jumhur mu ne maanaam te lii dañ ci xamee ne loo dab ci julli yi rawatina maanaam ne raka baatu raka fii rek wala moo tax euh, ñoom fuqaha yi gis nga euh, waxoon nañ la ne imam al-Bukhari rahimahullah bu jëfandikoo baat bële mu jëfandikoo man adraka rak'atan min al-asr qabla al ndax ñëw na ci hadith mi pas ci euh, kaddu yi ci pas ci moom hadith bu mu indi loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah su doon baat kaddu bu muy indi danaan baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam lay wax waaye euh, beneen bi ci def moom mooy ne euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa tànn dafa tànn baatu rakaataan fii nag mu indi sajdatan sujjóot muy dëgëral tam mazhabu Maliki rahmatullahi alayhi maanaam ngir wax ne baat la boo xamante ne maanaam euh, liñ ci namm rek maanaam dañuy tuddee rakka wala sajda maanaam liñ ci nam rek mooy rakka bu mat mm-hmm. maanaam te lii ko day dëgëral bu baax fuqaha waxu fuqaha maliki rahmatullah alayhim ci mazhab ci masala bi moo tax imam al-Bukhari rahimahullah dafa sew ni mi indee mbir mi dana danay wax lu général ne fii la wuute gi ne waaye daal indi xadis boo xamante ne day tegtale ne wax jii moom mooy bi ma tànn te moo gën a dëgër maanaam ngir ne euh, voilà maanaam maf mafhum bi tax koo am solo ci baatu rakabe loolu la doon leeral foofu dégg nga mu wax ne wa iza adraka su dabee nag sajdata ab sujud min salati subhi ci julli suba qabla lu jiitu ak tatlu'a ci mu fenk ash-shamsu jant bi fal yutim na a daal di mottali na mottali salaatahu ak julleem maanaam jëmmi mbir mi moom mooy maanaam jëmmi wuute gi ñu wuute ci tisbaar gi moom lañ ci ci tàkkusaan gi moom lañ wuute ci ci timis gi léegi nag lak bi mu def benn maanaam beneen mbir mi nga xamante ne tamit lañ ciy gise moom mooy lool moom moo tax tey ah hadith bi am na beneen mbir buñ ciy jàngee mooy ne tey loolu kon dañ ci xamee tamit ne te daan ci ñëw insha allah ne tey bu fekkente ne da ngaa raté da ñëw fekk imam bi di julli su fekkente ne matal nga ci benn rakka bu mat maanaam euh, léegi nag foofu dañ naan comme roko bi ci la rakka bi façon soo fexee ba imam bi yëkkiteegul ci roko bi foofu Maliki ak Hanabila dañ fay nuroo rahmatullah maam mooy boo yëkkatee góor ci rukoo bi mhm. comme rukoo bi ci la rakkee façon bu boobaa fekk nga rakka boobu bu boobaa nag da ngay am rakka maanaam da am hukmu hukmul jamaa mhm. atte julli mbooloo ngay am mhm. ndax am na différence entre nga am atte ak fadlul jamaa maanaam ngëneelu julli mbooloo gi ak atte julli mbooloo gi loolu moom moo tax euh, fuqaha Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne lii nii boo ko defee yow ngëneelu julli bi ngay am mais fekk mataloo ñeenti rakkaay bi doo ko julli maanaam yow amaguloo àtte bi mais ngëneel gi rek nga am foofu la wutee moo tax ñu tuddee ko waxtu xorma wax waxtu yi nga xam ne dafa xaraam nga def ko ci gis nga différence bi voilà léegi beneen bi ci def moom mooy ne àtte julli mbooloo la ñuy euh, euh, foofu bu dee ci cadre figure bi ñu wax moom ngay am soo amee mais su imaam bi xasee ba yëkkatiku ci rukoo bi bu boobaa àtteeg àtteeg ngëneel gi ngay am mais ci jëmmi wax bi xam nga xana Hanafi yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne loo ci fekkee moo tax ñoom itam ci hadith bi dañuy wax ne gis nga benn saa sujjóot rek boo ko ci amee baax maanaam kon ci kaw loolu ba ci julli mbooloo bi soo amee fekkee lu tuuti tuuti loo fekkee lu mu tuuti tuuti na nga daal di fekkee waale da nga déedéet du ngëneel li kese def ak acte bi da ngay am acte ku julli mbooloo lan mooy différence bi différence bi mu ngi amee ci ay masala yu bari bokk na ci masala yu tukki tey bu fekkente ne kii ki tukki dafa ne dafay dafa dafa war a naa dafa dafay tukki muy julli euh, mu rate waxtu wi maanaam mu rate ba nga xamante ne fekkiwul benn rakkaati tàkkusaan bi balaa jant bee so mm-hmm. su ko fekkiwul. mu julli après dafa war a mottali mais suy mottali day mottali comme comme kuy matal <coughs> bu fekkente ne ci bu fekkente ne ci Shafi'i la rahmatullah am da ngay mottal da ngay fay parce que da ngay mel ni kuy fay julli te comme da fay bu boobaa da ngay yor àttee ku teew ci ñoom bu boobaa da ngay mottali kan ak kan alors que bu dee la rahmatullah alayhim doo def loolu da ngay mottali rek deux rakka am bu fekkente ne tey par exemple tamit beneen feneen fi muy fi muy fi muy feeñe mooy tey ajjuma soo ñëwee ajjuma nga fekk benn sujjóot nga fekk benn sujjóot kese su dee ci Hanafi la rahmatullah alayhi yow da ngay jug ñaar rakka rek maanaam da comme fekk nga benn rakka fe parce que fekk nga sujjóot ki fekk nga rakka bi kon benn rakka ngay daal di motal maanaam ñaar rakka ngay julli muy te sa ta sa ta sa ñaar rakka ngay julli jeex mooy sa mooy sa sa sa ajjuma alors bu dee Maliki la rahmatullah fekk fekki woo rukoo bi doo doo doo fekki woo ñaar rakkaay maanaam maanaam fekki woo ajjuma mais ñoom ñëpp nag dëppoo nañ ci dara mooy am nga ngëneelu julli gi li nga amul moom mooy àtte jull ajjuma ji nga amul mais am nga ngëneelu ajjuma gi ngir ne am na loo fekke même boo fekkee taayee sëlmal rek baax na alors bu dee Hanafi yi la rahmatullah alayhim am nga tamit acte bi maanaam wuute yi foofu lay amee ay effet hein voilà dégg nga ne euh, te tamit beneen beneen effet bi muy am mooy tey soo leen dee julli ngeen nga su dee Hanafi rahmatullahi alayhi masalan soo ñëwee ci mbooloo laataa imam bi sëlmal nga ñëw julleeg nga nga ñëw nekk ñëw ñoom kàbba toog ak bu dee la rahmatullahi par exemple dootoo mën a jiite ñi ci des parce que imam nekk nga ma'mum ba pare alors que bu dee Maliki la par exemple rahmatullahi alayhi di nga mën a nekk e, e, di nga mën a nekk imam ñeneen ñi maanaam di nga mën a julli mbooloo ñeneen yi ngir ne ngëneel gi nga am ne amugulu àtte bi mais yaa ngi am atte bi su fekk nga ci benn rakka te moom mooy su rukkoo bi fas fi rakka bi fasoo te moom mooy avant rukkoo bi yëkkati maanaam wuute yi foofu tamit lay amee effet voilà dégg nga euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala inna hadith numéro 579 ak 580 Eh, imam Muslim indi na ko xadis numéro 607 ñaari yoon 608 ñetti yoon imam Malik indi na ko xadis numéro 5 ak 15 eh, imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 412 893 ak 1121 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 186 ak 524 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 514 515 516 517 550 553 554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 bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'du eh, kon ñu ngi yemoon ci Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu wax naan bu fekkente ne nit ki fekke benn sujjóot ci julli tàkkusaan laata fenku jant bi na mottali jullim su fekkente ne dafa dab benn sujjóot di julli takkusaan julli suba laata fenku jant bi na mottali julleem maanaam loolu kon dañ ci gisee tamit ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ba tey ci julli takkusaan ak julli suba ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallama <coughs> jox ko gëdd googu rawatina mu nekk laata ci fenku jant bi ak laata laata soowu jant bi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gis woon mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi li haddathanaa Abdul Abdullah gisoon nañ ko moom mooy al-Uwaysi rahimahullah Abul Qasim al-Amiri du waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam <coughs> bokk ci taabi'i taabi'i rahmatullahi alayhim comme ni nga xam ne tamit tamit noonu la ñu gisoon ay mbiram ne mi ngi adduna. ci deux cent onzième yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne ci deux cent vingtième yi la mm-hmm. rahimahullahu ta'ala bokk ci kenn ci borom xam yu mag yi waa Madinatul Munawwara yàlla saakiriha afdalu salaatu wassalaam mm-hmm. ci sëriñ yu mag yi nga xamante ne ñooy sëriñu imam al-Bukhari te dégg lu bari ci imaamu Malik rahimahullahu ta'ala bu ci moom tamit Muwatta bi euh, lu bari ci Muwatta bi naka noonu am benn partie ci Muwatta bi boo xamante ne qira'atan la ko déggee la ko jàngee rahimahullahu ta'ala uh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na ci moom ay hadith yu bari waaye li mu solo ci moom léeg-léeg daf koy sël jële ci imaamu Malik waaye am na tamit yu mu jëlewul ci imaamu Malik rahmatullahi alayhi imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ñoom ñoo solo ci moom ci waa sitta waaye li ñu soloo ci ay xadiisam maanaam soloo ci ay maanaam liñ li muy tekk mooy ñoo soloo ci ku soloo ci moom voilà maanaam mooy eh, ñoom Abu Dawud la At-Tirmidhi ak An-Nasa'i rahmatullahi eh, te li ñu soloo yëpp mooy yi imam Al-Bukhari soloo ci moom rahmatullahi alayhi eh, te maanaam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ci moom rahimahullahu taala moom mu ne Euh, annahu qaala qaala mu ne haddathani Ibrahim te moom mooy Ibrahim az-Zuhri ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf euh, mooy Abu Ishaq al-Madani rahimahullahu ta'ala di waa Madina munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam euh, di waa Madina munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Ibn Shihaab te moom mooy al imaam mooy taabi'i bi mag bi rahimahullahu ta'aala te nekkoon gone ci jamono saxaaba saxaaba yi radiyallahu ta'aala anhum wala boobu mu gis saxaaba yu ndaw yi radiyallahu ta'aala anhum mooy al imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri rahimahullahu ta'aala an Salim ibn Abdullah te moom mooy ibnu amar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bokk ci fuqaha as-sab'a yi ci waxu ci lenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy nga ci ñetti wax yi nga xamante ne moom la ñoom ñooy fuqaha as-sab'a yi rahmatullahi alayhim ñu génn àdduna cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne ba cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent kon ci waa maanaam ci borom xam-xamu Madina yu mag yi rahmatullahi moom bu génn àdduna jamono ji moroomam yi di àdduna waaw moom dafa mujjee génn adduna ci daanaka lu tollu fukki at mm-hmm. wala fukki at ak lu teg euh, rahimahullahu ta'ala mu ne an abi mu jëlee ci baayam mu sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Abdurrahman al-Madani rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu mu génn adduna 73e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallama comme ni nga xamante ne noonu la ñu waxee ay mbirum euh, rahimahullah radiyallahu ta'ala mi ngi euh, bokk na ci muksiru lay deux mille six cent trente-huit hadith moom mooy euh, musnadam amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi ma dëppoo nañ ci cent soixante-huit hadith imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wéetoo na ci quatre-vingt-un hadith imam Muslim wéetoo ci trente et un hadith te hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom baayam kon moom muy sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu annahu nako moom axbarahu xabaara na ko annahu nako moom sami'a dégg na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne innama li am ba des mooy baqa'ukum seenu sax fii ma ci ñi nga xamante ne salafa ñoo weesu woon qablakum ci li leen jiitu minal umami ci xeet yi kama mi ngi mel nga xam ne bay na moo nekk ci diggante salaatul asr julli te takkusaan ilaa ghurubi shams ba ci soow jant bi maanaam kon lii moom mooy leeral ne bokk na ci li muy leeral mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo yabal ci muccik jamono ndax bu fekkente ne bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu te gam-gamlee jamono ji ñu des ci kaw suuf ak ñun ñu ne moom mooy comme ne ñun daal maanaam xeet yu jiitu yi bu ñu leen xoolee ñu daal ñuy xool ñun ñu ne mi ngi tolloog Euh, li li ko dalee ci tàkkusaan rek bu ndoolu ab bëccëg la maanaam adduna bi ak bëccëg la maanaam dañuy gis ne li ko dalee ci tàkkusaan la ba ci soow jant bi rek la kon loolu tamit day dëgëral li nga xamante ne euh, moom la Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu ta'ala anhuma ne adduna euh, bi yëpp juróom-ñaari junni at la maanaam juróom-ñaari junni at waaye juróom-ñaari junni at yooyu bokkut ak at yi nga xamante ne moom mooy buñ naan un an deux ans trois ans maanaam mooy trois cent cinq jours un quart lu tax parce que su doon loolu la dañuy gis ne mbir mi mm-hmm. waaye maanaam li nga xamante ne moom la moom mooy euh, ne juróom-ñaari fan la maanaam mooy bu ñu xaaj juróom-ñaari junne ak maanaam bu ñu xaajalee euh, période yi mm-hmm. période euh, jamono yi la mm-hmm. waaye te ñun ñoo ñëw ci junni ak bu mujj bi maanaam li muy tekki mooy période bu mujj bi bu doon juróom-ñaari période la période bu mujj bi te bu boobaa day mel ni kon baatu junni ak boobu li mu ci namm mooy mooy période rek maanaam junni at bu nekk nekk période bu yaatu comme tey buñ ne lu ko depuis junni at nangam am na wala junni at a ngi nii nangam xew maanaam fekk namuñu ci mais junni at la yu ñu téye amma hadith yi nga xamante ne ñooy ne jamono juróom ñaari junni at la am nangam di wax ne ek yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii at adduna bi di tukki nangami at lay def wala nangami junni do ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam du des ci kaw suuf du des ci biir suuf boobu lu ëpp ñaari junni at ak yu mel noonu yooyu yëpp yooyu dara wéru ci yooyu yëpp ay mawdu'aat lañ maanaam loo xamante ne mat da sax bàyyi xel yàlla tere di ko nettali voilà wala yu mel noonu maanaam loolu euh, mbir la moo xamante ne doonte am na lenn ci borom xam-xam yi rahmatullah ñu koy nettali ngir ak maam tasaabu ak sàggante bu ñu sàggan ci ni ñuy nettalee waaye euh, xaqiqatan mbir mi ëppante na ak lool ndaxte tam bu ñu jàppoon ne juróom-ñaar junni at la te yeneen ñu ne ñu ne junni at bu mu jugale ñu déggee ko ni at yi li muy tekki mooy mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo askanale lu lu dul dëgg mm-hmm. te loolu noonu loolu rek doy na ci jullit ci mu bañ a ak jàpp ne wax jooju yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko mm-hmm. ngir ne euh, ju ku ne xam na ni moo xam ci ci ci ci euh, ci yeneen euh, ci bu ñu xoolee ci jant bi la wala ci weer wi mm-hmm. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu def ci suuf jamono jii nii toll na ci junni ak ak ñeenti téeméer ak lu ëpp maanaam fi mu toll. Euh, exactement junni at la ak ñeenti téeméer ak euh, ñaar fukk ak juróom juróom-ñett ñaar fukk juróom-ñett mille quatre cent vingt-huit ans ci weer wi lu mu néew néew fi mu moom la def ci suuf si kon nag mënatuñoo wax ne euh, nan ay ay ay ay junni at la diggante Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee ak adduna bi di tukki te nag beneen mbir am na adduna bi moom tukkeegul loolu maanaam bu boobaa ku ko yàkkamti itam moom na na na na na def bàyyi ñëw insha allah mais adduna bi moom mi ngi fi insha allah ba ci kanam a kanam te euh, loolu il faut que mu leer parce que ah suruti yi nga xamante ne moom la doon asraatu saa ne ne asraat yi nga xam ne moom mooy euh, euh, li nga xam mandarga yi wane ne yow man xeeram mi ngi ñëw te que adduna baa ngi tukki daf cee bari yoo xamante ne ñëwagul. te yu bari yi nga xamante ne même yi nga xam ne ñoo nekk ci digg bi ndax dafa am yu ndaw yi am yi ci digg bi yu digg doomu am yu mag yee mag a mag yu mag yee mag a mag mag benn ñëwul ci yi nga xamante ne ñoom ñooy yi ci digg bi itam lu ci bëri ñëwaguñu lan lañ mën a waxee taxaw ne yow man xëy na léegi mu yow ginnaaw suba la la ñuy la ñuy la ñuy la la nit ñi di tukki Imam Mahdi suba la ñëw et euh, àdduna adduna bi léegi mu tukki adduna bi tukkeegu la ah. mm-hmm. donc li nga xamante ne moom mooy li jaadu daal mooy. ku nekk na jaamu yàlla jaamu yàlla topp tànk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngale mu jeex waaye nekk fi di spéculer adduna ginnaaw suba lay tukki dans dix ans mu tukki tukkiegul voilà léegi insha allahu taala kon vraiment nañ bàyyi ni ñi dund quoi voilà dégg nga euh, kon waaye nag li nga xamante ne moom la wax di tegtale rek tegtalewul lu wala lu gën a néew ci maanaam ne Euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy yeneen mu jub jamono xoolal subhaanallah hadith tamit mu daar yi bi nekk radiyallahu anhu bi nekk ci euh, Sahih imam Muslim nga xamante ne dajjal bi mu gisee ni nga xamante ne ñooy sahaaba yi radiyallahu tamit mu daar yi radiyallahu anhu ba mu leen laaj ne leen euh, ndax yeneen mu jub jamono ñëw na mooy laaj bi mu leen mujjee laaj ci mbir moom bañ ñu ko waaw parce que mu laaj ne da leen laaj ndax péninsule arabique bi commencé na am ay garabi tàndarma parce que ay garabi tàndarma tàmbale na faa am ñu ne ko waaw muy laaj yooyu di laaj ndax yonent mu mujj jamono ñëw la mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ñu ne ko waaw mu ne ko léegi nga génn est ce tax ba tey jii Dajjal ñëw la est na ba tey gaa yi gis nañ Dajjal maanaam mbir mi tamit mu kenn atteel mbir mi lu bokkut ak dégg li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg li ni mbir mi demee affaire bi adduna bi tukkeegul insha allah tukkeegul na lu bari. voilà dégg euh, li muy tegtale rek mooy ne jamono yi parce que ñun instant bi ni wax ji moo bëri mais mais mais xamuñu exactement en tout cas ci xam-xam borom xam-xamu zahir yi ñëpp muy ci diine ji muy ci nga xamante ne moom mooy euh, ci wàll gi nga xamante ne moom mooy wàllu wàllu li maanaam xam-xamu xam-xam yi nga xam ne ñoom lay xam-xamu science teg ci technologie beeg yooyu amagul kenn ci ñun. amagul kenn ci ñun ku ci xam exactement ah, lan moom mooy amagul kenn ci ñun kenn ku ci xam exactement ñaata kañ kañ la adduna bi tàmbali ñaata at la maam Adama alayhi salaam kañ la fi nekkoon ak léegi te feek déterminé guñu loolu mu leer te ci loo xamante ne lu leer a leer la xam-xam bu amul sikki sàkka teguwul ci ay foog naa ak yaakaar naa ak defe naa ak apparemment ak il paraît ak il se pourrait que teguwul ci yu mel loolu mais mu nekk xam-xam bu leer nañ ni mi di maanaam feeg tegoogul ci ci lu mel na feeg feeg xamuñu loolu rek mu nekku wax ne jamono jii ne adduna bi jamono sangam lay tukki ah. tukki fi toll kenn kenn kenn mënuñu ko garanti voilà ndax bu fekkente ne euh, ndax yàlla dafa bind ci diggante bi ay mbir ñoo xamante ne ñun xamuñu leen te loolu alxuraan la comme ni ko wax sóor Ibrahim alayhi salaam am na ci diggante bi ñoo xamante ne ñun xamuñu leen. adduna bi ni mu wëlbatikoo ñun xamuñ ne bokk na ci lii wane ni adduna bi tukkeegul insha allah moo ni yeneen ci bi ne sallallahu alayhi wasallam ne eh, balaa adduna bi tukki jaziratu mooy péninsule bi désert boobu noonu mooy gis ngeen désert bi ni mu mel te bi yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee ba léegi désert bi évolué gul lu bëri ñu ngi gis ne mu ne désert boobu day évolué ci anam goo xam ne partie boobu yëpp day nekk partie boo xamante ne day mel ni day naat maanaam di di sax ay garab maanaam mel ni comme dëkk yi nga xamante ne dañuy sax garab bu bëri day taw lu bëri ngeen foog ne yegg si nañ ci loolu loolu ngeen foog ne affaire bi am na bi soppeekoo gum na ba jamono jot loolu def na lu bëri hmm? dégg nga kon euh, mu ne utiya utiya hmm. joxeef na parce que beneen bi ci def. moom mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi bi muy wax ci maanaam bi mbir mi li mu ci namm mbir la moo xamante ne mu leer la maanaam dafay wane rek liggéey bi nga xamante ne maanaam day gam-gam la liggéeyu waa ahlu waa tawraat ak waa injil ak suñu liggéey ñun waa alquran loolu lay melale maanaam différenciation boobu rek lay teg voilà loolu rek la sinon du leneen kon bu boobaa mu ne ku sukkandikoo ngir xam ñaata at moom la jamono ji jàll ak ñaata ta def ngir ne euh, tasbih bi maanaam li mu mele la melelewul temps wu durée wu biñ fi def ak durée biñ fi deful mm-hmm. li mu mele la rek mooy boo ñu ñun suñu jëf ak ñoom seen jëf lii la dégg mu ne wutee def na ahlul tawraat waa tawraat ak tawraat ak ñu daal jëf hatta mbéta isaan tafafa mu daa di xaaj annahaaru bëccëg gi ajasu ñoom ñu daa di lott dégg ñu daa di lott nee na fa aw jox leen xiiraat xiiraatan ñu def jox leen maanaam xiiraat mooy comme montagne ñu jox leen montagne wala boog seen cër dégg nga ñu jox leen seenu cër rek fay leen benn cër benn cër summa topp uutiya ñu daal di dikkee ahlul injil waa linjil al injila injil mm-hmm. fa amilu ñu jëf ila salaatul asr ba ci julli takkusaan summa topp ajazu ñu daal di lott mm-hmm. maanaam kon ñoom dañoo ñëw xëy suba gi ñu jox leen la ñuy liggéey waa tawraat mm-hmm. te adduna bi tàmbalee wul ci jamono waa tawraat loolu tamit beneen mbir la buy leeral ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam namul woon ci wax ji ne àdduna bi di tukki ne jamono ju mu maanaam Euh, ne dafa natt mbir mi ci ci ci durée bu bu carrément diggante adduna bi bi mu tàmbalee ak moom bi muy jeexal mu ci loolu parce que su ci nam woon ne durée bu précis la doon wax kon du tàmbalee mbir mi ci jamonoy tawraat jamonoy moom aadama la koy tàmbalee te yent yàlla Musa alayhi salaam bërki démb la yàggu na ci jamono yu mu yi la ndax yent yàlla Musa moom lañ jox tawraat te biñ ko joxee tawraat Ah, ah, moom ci yenent yi mujjee ñëw la bokk moom yent yàlla Muusaa alayhi salaam bu ñu xoolee alquran yenent yi ni mu leen limi bu ñu xoolee vingt cinq yi mu indi yent yàlla Muusaa alayhi salaatu wa salaam ci ci chronologiquement bokkul ci sax ci ci ci ci ci ci ci quinze yu njëkk yi chronologiquement bokkul sax ci quinze yu njëkk yi te moom lañ joxoon tawraat kon loolu tamit day tegtale ne mbir mi tegtalewul loolu mënee fu ci sukkandikoo abadan ngir natt durée wu nit durée wu adduna biñ biñ am déedéet dégg nga loolu moom moo tax moo xam ñi nga xam ne dañuy euh, dañuy dañoo yàkkamte adduna tukki la ci biir jullit ji wala boog noonu l'islam yi nga xamante ne dañuy jéem a gam-gam la natt mbir mi daal di jàpp di xool gis ne adduna bi kon bu dee lii la kon yi leen sallallahu lu tax moo xam li mu wax ñoom ñépp amul kenn koo xamante ne hadith bi lay la ci moom pour mu mën a teg te loolu la may teg te lool amul dégg kon waa waa injiil ñoom it bañ liggéeyee ñoom dañoo liggéey ba waxtu tàkku ba ñoom it euh, mu ne fa ootu ñu jox leen xiiraatan xiiraatan ñoom ñu jox leen xiiraat kenn ku ci nekk ñu jox ko xiiraat hmm? mu ne fu ma topp nag wuti naa ñu jox ñu ñun alquran alquran dégg nga loolu tamit day tegtale teranga gu mag gi ñu am ci alquran gi ñu am ndax ñun ñi nga xamante ne ñun lañ ko jox maanaam muy yent bi sallallahu dugal ñu ci biir groupe boobu ndax waxul fa uutiitu waxul jox nañ ma daf ni jox nañ ñu muy wane ni kon loolu moom teranga gu rëy la boo xamante ne Hmm, jullit ñi am nañ ko xeet sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam am nañ ko ba mu boole ñu ci benn dameer ñu nag moom sallallahu alayhi ñoom kon ñu jëf fa amin naa ñu daal di jëf ñun ilaa ghurubi shamsi ba ci ba ci soowu jant bi ah, fa ootii naa ñu jox ñu qiratayni qiratayni ñaari qirat ñu jox ñu ñaari qirat ci liñ jëf ah, lii day tegtale ne Eh, beneen mbir bi muy tegtale mooy ñun jaamu yàlla gi ñu jaamu yàlla ak nu mu mënti toll ñun dañuy fay ñaari yoon duublu li nga xam ne ñoom lañ doon fay ñu njëkk ne loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne eh, boo xoolee waxul ni ñee fa oosi fa fa oosu xiiraatan kese daal di nopp dane xiiraatan xiiraatan maanaam luñ ci jëf lu ne dañ leen koy fay duublu dañ leen koy fay par benn alors que ñun luñ ci jëf lu nekk dañ ñu koy multiplier loolu lay maanaam ñoom buñ daan jëf benn lañ leen daan fay ñun buñ jëfee dañ ñu koy multiplier voilà voilà dañ ñu koy multiplier comme li Alxuraan wax farji'il basara karratayni dellool ci sa bët karratayni ñaari yoon tekkalewul ñaari yoon kese li muy tekk te mooy baax ba'da karra yool ginnaaw yool mooy loo delloo ci sa bët lu mu bëri bëri bëri maatara min futur doo gis dara loo xamante ne benn faay la bu am ci ci ci asamaan si maanaam kon nga gis ne xiiraata xiiraatay ni xiiraatay ni tegtalewul deux kese li muy tegtale mooy dañuy fulandi di fulandi waat di fulandi di fulandi waat loolu lay tekki ci kaw loolu kon te loolu bokk na ci lu koy tegtale mooy la alxuraan wax man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsaalihaa ku indi benn yiw am na ci fukk yu mel ni moom maanaam kon mbir mi yamul ci ñaar kese ah dégg nga ah, te fukk yooyu ah, yamul ci loolu te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu mu ne alxuraan benn xaraf boo ci jàng bu nekk dañ la koy fulandil ci fukk nga am ci fukki yiw loolu yëpp day tegtale ne kon mbir mi xiraatay ne xiraatay ne tegtalewul ne benn xiraat rek fay mm-hmm. wala ñaar rek déedéet mm-hmm. comme ni ñu ko waxee léegi la rek comme ni Alxuraan wax rek farji al-basara karratayni maanaam karratun ba'da karra mm-hmm. mooy marratun ba'da marra maanaam lu yoon yi bëri bëri bëri bëri noonu lay demee doo gis dara benn faay ci asamaan si matara min futur fii tamit noonu la demee qiratayni qiratayni maanaam mooy ñun kon ni ñu jëf dañu koy fulandil ay yoon yu bari bari bari bari ngir barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu tamit day wane xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngëneel gu rëy gi ko yàlla defal ci kaw mboolem yeneen xeeti mu ne bu ko defee fa qaala mu daal di wax ahlul kitaabayni borom ñaari téere yi mm-hmm. ay rabbana ay yow suñu borom ah tey te jox nga haula gaa yi ñaari gaa gaa yi qiratayni qiratayni maanaam jox nga leen ñaari maanaam qiira ñaam yiw yoo xamante ne da nga leen koo fulandil lu bëri wa atayta naa te ñun nga jox ñu qiiratan qiiratan maanaam yow ñun bu ñu defee lenn rek nga ñuy fay benn fay rek nga ñuy jox ñoom nag nga leen koy multiplier lu bëri di leen ko fulandil comme ni ko Alxuraan waxe wallahu yudaa'ifu liman yasha yàlla mooy fulandil ñeel ku ko soob maanaam kon ñu gis ne fuula digi ñaari yoon kese dégg nga wa nahnu te ñun kat kun naa nekkoon nañ ñoo xam ne aktaru ñoo gën a bëri amalan jëf lii nag moo tax xanafiye rahmatullah alayhim sukkandikoo ci xadis bi ci wax ne euh, ne takkusaan mooy iza faara kullu shay iza faara zillu kullu shay'in mithlihi maanaam mooy bu fekkente ne keroog mbir mu nekk dafa tolloog ñaari yoon mbirum maanaam ngir ne waa ahlul kitaab ñi euh, surtout waa nasaraan yi ñoom munuñoo wax ne yàlla da ñoo fay xiraatan xiraatan ñee nga fay leen xiraatay ni xiraatay ni te fekk ñun ñoo gën a bari jëf maanaam bu fekkoon ne ci temps la ñuy xool li ko dalee tàkkusaan ba jant bi sox mënta bu dee zilla kullu shay'in mislahu rek la keroog mbir mu nekk tolloo jëmmi mbir mi kon boobaa waa waa duñ mën a wax lool waa injil duñ wax lool mm-hmm. waaye nag bu boobaa tontu bi nga xam ne moom moom la ñuy euh, euh, maanaam kon bu boobaa ñoom dañ naan kon li alquran waa alquran kon bañ leen ko joxee dafa fekk ne lu mu bon bon dem nañ ba ci zilla kulli shay'in mislihi keroog mbir mu nekk tolloo nag moom ñaari yoon waaye loolu mooy ne dañuy gis ne ñoom ñaari waa ahlul kitaab yi ñoom ñoo ne ñun ñoo gën a bari jëf loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne hadith bi xaqiqatan munul nekk dalil lu tax mënta nekk dalil moom mooy ne euh, nekkutoon loo xamante ne dañ naan euh, temps bi maanaam mbir mi du du évaluation wu temps évaluation wu jëf la mm-hmm. voilà ci évaluation wu jëf la bi di wax hadith bi nekkul ci évaluation wu temps nekkul ne ñun ñoo leen gën a bari lu yàgg preuve bi mooy lan preuve bi mooy waa injil lan lañ fi def juróomi téeméeri at mm-hmm. au grand maximum grand maximum juróomi téeméeri at lañ fi def bi yent yàlla Isa alayhi salaam ganee adduna ba yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw ci li gën a bëri matul juróomi benn téeméeri at su fekkente ne mbir mi noonu la demee te kon ñoom foofu la seen mbir yi daggee kon mënuñoo wax ne ñoom ñoo gën a bëri luñ jëf maanaam kon mbir mi bu ñu doon évaluer temps rek mënuñoo wax su ko di ko ci kon évaluation wu kii la. Euh, Euh, jëf la ci boppam mooy ne ñoom waa injil lépp lu ñu def bu ñu defee lu bëri ñoom lenn rek lañ leen di fay ñun nag waa alquran bu ñu defee lu lu tuuti ñu lu ñu ko lu bëri loolu la xadis bi di tegtal euh, xadis bi xaqiqatan imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwu ko ngir wane ngir wane ne jullit tàkkusaan fii la yam ak yamul fee parce que bu ñu xoolee dinañ gis ne Euh, xam nga ba buntu bi nan la tudd buntu bi mooy baabu man adraka rak'atan min al-asri qabla al-ghurub buntu ku dab ku dab benn rakka ci takkusaan bi laata sow jant bi buntu bi loolu lay wax donc hadith bi nekkul di définir heure takkusaan ndax heure takkusaan yi lan la loolu définition bi indiwul na ko ci hadith yu njëkk yi mm-hmm. waaye fii. imam al-Bukhari rahimahullah taala parce que xadis bi nan la ko xool xadis nan laa ci mën a jëfandikoowee ne julli tàkkusaan fii la yam fii lay tàmbalee fii la yam xadis bi imam al-Bukhari tax mu indi ko xaqiqatan mooy day wone ne ngëneelu yàlla ni mu màggee ngëneelu yàlla ni màggee ci waa alquran ci mooy xeetu sayyidina Muhammad mm-hmm. sallallahu ba nga xamante ne benn rakka boo ko amee ci waxtu wi yeneen parties yi ci des yëpp nga julli ko ci witi yàlla fay la quand même fayu ku ko julli ci biir waxtu wi nga neen ku toll noonu lii koy gën a prouver beneen xadiis a ngi nii maanaam loolu mooy namu maanaam la imam Bukhari di indi ci mbir mi mais indi wu ci xaqiqatan waxu euh, maanaam ne euh, ndax julli takusaan fii la tàmbale ak fee la mm. comme ni nga xam ne noonu la ko Hanafi rahmatullahi di waxee mm. moo tax ba waxee loolu qaala la wax allah bur yàlla azza wa jalla maa gën a tedd na te loolu mooy gën di dëgëral lool loolu moo tax imam al-Bukhari indi ko mooy li mu tontu mooy hal zalamtukum ndax tooñ naa leen min ajrikum ci seenu ay min shay'in ci dara qaalu ñu ne ko laa déedéet qaala moom mu ne fa huwa lii fadli mu ngëneel la uti maa ko jox man ashaaw ma sox kon ci biir ngëneel googu tamit ci la noon maanaam loo xamante ne euh, ta maanaam yow boo defee benn ñu war la nga war a am Euh, maanaam soo defee benn rakka kese wala benn rukkoo wala benn sujjóot moom rek nga fekke ci julli tàkkusaan bi laataa laataa jant bi di so nga daal di am yoonu ku julli tàkkusaan ci waxtu bi nga daal di am ngëneel li ci mboolem borom lañ ci ne am nga ngëneel li acte bi lañu wute mm-hmm. mais loolu buntu ngëneel la mm-hmm. waaye nag waxtu wi dañ ko war di julli laataa loola de am mais lii buntu ngëneel la gu yàlla def ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullah la doon indi ci mbir mi voilà et que loolu donc mbir mi xaqiqatan euh, euh, euh, comme liñ ko waxe maanaam mënta nekk lay nii pour kenn ci ci ci ci wàllu jamono ngir ne hadith bi nekkul di wax waxi jamono waaye waxi ngëneel lay wax mm-hmm. waxi jëf maanaam évaluer jëfu xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mu tuutee boo ko comparé ak jëfu njëkk ña te ànd ak loolu yépp seen pay gën a doon mbir mi hadith bi ci loolu lay wax te imam al boo xoolee ni ko indi namu ci leneen lu dul maanaam ko voilà allahumma ba mu def allahumma ba mu def ci ne soow jant bi maanaam mooy ghurubu shams sowu jant bi comme ni mu ko waxee fa amilna ila ghurubi shamsi moom mooy jeexitalu tàkkusaan mooy ne jant bi bu sowee bala tàkkusaan di yam jeex na allahuma boobu def xanaa maanaam boobu sinon leneen li buntu ngëneel la looloo tax mu lëkkale ko ak xadiis bi jiitu ne ku fekkee benn rakka fekke nga waxtu wi wallahu taala a'lam xadiis bi imam al insha allahu taala dana ko indiwaat ah, hadith numéro deux mille deux cent soixante huit deux mille deux cent soixante neuf trois mille quatre cent cinquante neuf cinq mille vingt et un sept mille quatre cent soixante sept sept mille cinq cent trente trois ah, imam al-Bukhari rek moo ko indi ci waa xaabu kutubu sitta imam Ahmad ibn Hanbal indi ko moom hadith numéro quatre mille cinq cent huit cinq mille neuf cent deux cinq mille neuf cent onze six vingt neuf six mille soixante six ak six mille cent trente trois kon dañu sa wax xam ko tu setta ñoom euh, Bukhari rek moo ko indi hmm, rahimallahu al-jami' euh, hadith bi insha Allah dinañ indi mooy hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari bi radiyallahu ta'ala anhu boo xamante dafa jege wantoo ak hadith bi mais beneen maanaa lay indi mais ci jëmmi ngëneel googu rek lay wax waaye beneen maanaa lay indi euh, mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Abu Kurayb te Muhammad ibn Ala ibn Kurayb al-Hamadani rahimahullahu ta'ala mooy Abu Kurayb al-Hamadani al-Kufi mi ngi génn àdduna deux cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci juróom-ñeenti sëriñ yi nga xam ne imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala maanaam moom mooy maanaam sëriñu euh, ashaabu kutubu sitta la maanaam bokk na ci rahmatullahi alayhim nga xamante ne comme moom ñoom ñëpp moom ci taabi taabi yu mag yi la bokk rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp ne ashaabu kutubu sitta la solo nañ ci rahmatullah alayhi moom mu ne qaala nee na haddathana Abu Usaama moom Muhammad ibn na Hammaad boog laa bëgg wax ibn Usaama ibn Zayd al-Laythi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abu Usaama moom gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi wax rahmatullah alayhi moom mooy imaamu waa Kuufa rahimahullahu ta'ala wala boog jotaay bi ko jiitu la Euh, jotaay bi jiitu suñu jotaay bi mooy waa Kufa la rahimahullahu taala mi ngi jël àdduna deux cent et unième année ginnaaw gàddaay Yonent alayhi wa alihi wa sallama euh, alhamdulilah ci weeru Shawwal la génne àdduna moom al-Bukhari ci weeru Zulqaada la génne àdduna rahimahullahu taala euh, moom tamit ay hadiisam ñi ci kutubu sitta mu nekk kon kenn ci ñetti Hammaad muy Hammaad ibn Salama Hammad ibn Zayd ak sa Hammad ibn Usaama moom mooy ñaar ñetteelu Hammad bi ñaar ñee Basra lañ dëkk moom moo dëkk Kufa rahimahullahu ta'ala mu ne am Burayd te moom mooy eh, Burayd ibn Abdullah ibn Abi Burda ibn Abi Burda ibn Abdullah ibn Qays eh, al-Ash'ari radiyallahu ta'ala te Abdullah ibn Qays moom moom mooy Abu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu eh, moom Abu Burda rahimahullahu ta'ala bi bokk ci taabi ay xadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abi burda mu mooy sayyidna abu burda ibnu abdullah ibn qais mm. ah, al ashari radiyallahu anhu moom dañuy a ne abu burda turam mooy al haaris te dañuy wax ne tamit wala ñu ne amir la mm. muy ah, di doomu sayyidna abdullah ibn moom am na Qays radiyallahu anhu seen doomu Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna 103e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadith ñi ngi ci kutubu sitta moom mu ne an Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Abu Musa Abu Musa mooy taal al-Ash'ari radiyallahu ta'ala Abdullah ibn Qays ibn Sulaym ibn Haddar ibn Harb ibn Amir al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu gën a siiwee ci dàqantalam mooy Abu Musa moom mi ngi génn àdduna radiyallahu ta'ala anhu quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa uh, uh, ñi nga xamante ne moom mooy uh, musnadam mooy cent soixante-trois hadith ñi nga xamante ne ñoom ñoon muttafaqun alayhi la moom mooy quarante-neuf hadith imam al-Bukhari wéetoo ci quatre hadith imam Muslim wéetoo ci quinze hadith ay hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne masalul muslimina misaluhum jullit ñi wal yahudi ak yahudi wal nasara ak nasara nekk masali rajulin mi ngi kem ak waay boo xamante ne istajara hmm. ah, ah, dafa dafa dafa dafa jëfandikoo ay nit ci pay maanaam dafa dafay liggéeyloo ay nit mu ngir mu fay leen xawman aw nit hmm. yaamalu la ñuy jëf la hoo ñeel ko amalan ak jëf ilal layli ba ca guddi ga fa amilu ñoom ñëpp ñoom nag ñu jëf maanaam ilaa nisfin ilaa nisfin nahaari ba ci diggu bëccëg gi maanaam ñooñu gaa yi daal di nag jëf ñoo maanaam muy misaalu jullit ñi buñ leen comparé ak ñi nga xam ne ñooy xeetu njëkk yi mhm. maanaam mooy comme si benn waaye bu ne woon ah dama leen di employé dama leen di léegi dama leen di jox salaire waaye su condition ngeen liggéeyal ma ba ca guddi ga mhm. maanaam ñu door contrat bi waaye biñ tëralee contrat bi gaa yi nag liggéey bi ñenn ñi liggéey ba ci diggu ba ca gëf faqaalu ñu ne ko laa xaajata amuñu aajo la naa ñeel ñu ilaa ajrika sa pay mhm. ñoom ñun soxlaatuñ sa pay daal di bàyyi dégg nga fasta jaramu daa di daa di daa di jëfandikoo ñeneen maanaam daa di jël contrat fi ñu contrat ñeneen ngir mën leen a faj mm-hmm. ah na ñeneen fa qaala ne leen akmilu mu ne leen akmilu matal leen rek yéen mottali leen mm-hmm. baqiyata li des ci yawmikum seen bis bi wala ku mu te ñeen na leen alladhi li nga xam ne sharabtu moom laa sartaloon mm-hmm. maanaam moom mooy danaa leen fay euh, fa amilu ñoom ñu daal di def hatta mbéte isa kaana ba mu nekk xiina jamonoy salaatul asri jullik tàkkusaan bi waaw qaalu ñu ne ko laka ñeel na la ma amil na lu ñu jëf yëpp waaye nag maanaam garawul ko ah ñoom jëf nañu rek ba tax tax sax ñu nee no baax na léegi waaye fasta jara mu daal di jëfandikoo ma ñeneen mm-hmm. ah, fii ñu gis ne ah, balaa ñoo yeggale xadis bi mm-hmm. maanaam moom mooy ne dañuy gis ne bu njëkk bi la fa le fait mu ne ba ca guddi ga mm-hmm. loolu mooy tegtale ne kon ndekete tàkkusaan bu ñu demee ba guddi gi dugg te moom mooy bu jant bi soowee tàkkusaan génn nañu loolu mooy benn bu muy jariñ bi xadis bi di jariñ te xadis bi ñu jiitu moom la jariñ moom la ñu wax ne boobu maanaa rek la ci yokk ci buntu ngëneel bi ak ginnaaw ngëneel bi loolu mooy benn waaye bu ñu xoolee ñaari xadis yi ànd ak li ñuy nuroo yëpp bokkuñu maanaam daan ci ñëw maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo liggéey xoolal subhaanallah ñi liggéey ba ci digg bëccëg gi mooy ñan mooy yahuud yi moom mooy yahuud mooy waa Tawra mm-hmm. kon ñooñu moom la joxe waat exemple mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéey ba tàkku tàkkusaan dugg ñoom ñooy waa injil nga kon loolu tamit muy waaye e, e, xadiis bu ñu xoolee ñu xool léegi mu ne euh, waaye fasta jara mu daal di jëfandikoo ñeneen maanaam ñu ñu ñu liggéeyal ko xaw man ñeneen fa amiloo ñoom ñu def baqiyata yawmihim li des ci seenu bës baqiyata li des ci yawmihim seenu bës xattaa mbéte raabat mu daal di cinq ak sant jant bi maanaam di gis ne kon bu jant bi sowee ci la guddi di dugg ci la takkusaan di def di jeex mm-hmm. ci la timis di dugg mm-hmm. te boobaa ci la koor di doge mm-hmm. dégg nga mu ne wastak maloo ñu daal di matal ajra payuk alfariqayni ñaari kuréel yëpp waaw wax naa ko xataa xaabat mbete mu soof ashams jant bi wastak maloo ñu daal di mot mot daal di jël maanaam jëfandikoo mottali ko ajra payuk alfariqayni ñaari kuréel yëpp kon ñaar ñëw yëpp amatuñ dara maanaam gi gis ne kon xadis bi léegi xadis bi lu ko wutalee xadis ba la xadis bee ak bii nii daanaka boo xoolee ci buntu ci wàllu di leeral ne tàkkusaan jant bi bu sowee jeex na ñoo ceeb et que tisbaar mi ngi yem ci diggu jant bi ci diggu bëccëg bi beneen bi ci def moom mooy xadis bi day tegtale ne euh, bu ñuy bu ñu bëggee xam kon tisbaar kañ lay tàmbali mooy damay jël bëccëg gi yëpp bi jant bi jugee ba bi jant bi soowee ma daal di diviser ko par deux maanaam mooy méthode calcul bi hmm. loolu tamit hadith bi dañ ko ciy xamee beneen bi ci des moom mooy bu ma bëggee xam tàkkusaan bi xaaj bi ci des laay jël hmm. def ko diviser ko par deux hmm. maanaam mooy zillu kulli shay'in misla iza sara zillu kulli shay'in misla loolu tamit la mais léegi man ma ciy xam ñun ñu war cee xam ne beneen bi mooy lan moo ko wutale bële parce que bii ak bee ñaar dañuy génne méthode calcul bi mm-hmm. mais lan moo ko wutale mm-hmm. ñaar yi lan moo leen wutale li leen wutale moom mooy ni bële ñi nga xamante ne dañoo jëf la moo tax fay nañ leen xiraatan xiraatan mm-hmm. ñoom jëf nañ bii jëf nañu sauf kenn fayu leen dara li tax nag mooy ne hadith sayyidna Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu moom day wane ñi nga xamante ne ñoom ci jamono yonent Yàlla Muusaa alayhi salaam mm-hmm. wala ba laata beneen yonent bi ñëw ñoom dañ leen dañoo yoroon tawraat di ko jëfee mm-hmm. normalement ñooñu moom après fay nañ leen xiraatan xiraatan mm-hmm. ak ñi nga xamante ne yonent Yàlla Isaa alayhi salaam bi ñëwee indi injiil ñu jox leen injiil ñu jàpp ko téye ko jëfandikoo ba laataa yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi di ñëw. ñooñu fay nañ leen xiraatan xiraatan mais ginnaaw yent yàlla Muhammad ba mu ñëwee mm. sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina Abu Musa bi moo am mm. radiyallahu ñoom kenn du leen fay dara mm. moo tax li yent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa wa billadhi nafsi bi yadihi ma sami'a fi hadhihi ma sami'ani fi hadhihi ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxo amul benn yowut wala benn nafaraan bu may dégg ci xeet bii topp gëmuma lu dul day bokk ci waa safara loolu moom lu leer naññal voilà comme le Alxuraan wax inna alladhina kafaru min ahlil kitaab wal mushrikiina ñoom fii naari jahannama xaalidiina fiha ñi nga xamante ne ñoom ñoo weddi yàlla ci waa ahlul kitaab te mu yow rek nasaraani ñu ñu weddi maanaam weddi yeneen bi hmm. saa alladina kafaru dañoo weddi hmm. weddi yeneen bi saa saa ak mushrikuuna yi nga xam ne ñoom dañuy bokkaale naka jekk hmm. dañuy jaam ay xërëm ak yu mel noonu ñoom ñëpp fii naari jànnama ci soora jànnama dañ leen yóbbu mooy loolu mooy exemple naa bu Muusaa Ashari bi da benn moo tax ñaari xarit yi foofu la ñu wutee foofu la intérêt indi leen nekk te foofu loolu tamit day gën a dëgëral ni imam Al-Bukhârî rahimahullah li mu bëgg a indi fii maanaam gën ko mettre en évidence naaw bu mu leeralee ne julli ta maanaam ne mën nga calculer méthode cal méthode euh, maanaam mën nga xàmmee tisbaar bi ak takkusaan bi nan nga leen di xàmmee wee ci méthode calcul bi mm-hmm. beneen bi ñu def mooy mu xamal la ci ngëneel gii ci ci ci mu xamal la ne mi ngi jeexee ci timi fii jant bi beneen bi nga xamante moom lay jàngale fii te di ko leeral mooy ngëneel li nga xam ne moom la xeetu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ma am te xeet te ngëneel googu dafa rëy rëyaay boo xamante ne hadith bi ko jiitu leeral na ko mooy ne maanaam ndax bu ma fekkewee boo amee benn rakka kese wala lenn loo dab ci waxtu julli bi selon mazhab bi fekk nga julli gi yëpp am nga atti en am nga ngëneelu julli yëpp mm-hmm. léegi mu def atti julli yëpp ndax am nga ko waaw wala déet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 waaw bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ah, ngëneelu julli ak atte maanaam li ñu ne li ñu naan ah, al hukm ak al fadl mooy lan ah, mooy tey atte bi mooy tey buñ ne la jullil heure sàngam nga julli ko ci waxtu wiñ la ko waxe woon mooy julli nga ko jooxe nga ko boobaa da ngay am àtte ku julli ci waxtu wi wala nga ñëw fekk mbooloo mu taxaw nga fekke lu bon bon benn rakka bu boobaa dañ naan la am nga àtte ku julli ci mbooloo maanaam tardé nga mais am nga àtte ku julli ci mbooloo masalan ajjuma mu ñëw fekke benn rakka am na attey ku jung julli si ak jung waaye borom subhaanahu wa ta'ala maanaam boobu xaqiqatan moo tax euh, day gën a leeral li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ñaari xadiis yi maanaam borom subhaanahu xajul jaam ne comme que yow julli wuloo waxtu wi rek doo am lu ku julli ci waxtu yi c'est-à-dire que bu ñuy li ñuy fay ku julli ci waxtu yi lañ lay fay mm-hmm. sauf que après dinañ gis ne julliwuloo ko ci waxtu yi réellement mm-hmm. mooy lan mooy su fekkente ne dafa am par exemple ci buñ jëlee ci comme Maliki li ñuy wax rahmatullah alayhi mm-hmm. eh, amaan na mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne su ma fekkewul benn rakka fasu rek jant bi fekkewu ma benn rakka bu façon mais comme kàbbaroon naa tàmbali naa julli tàmbali julli boobaa dinaa am ngëneelu ku julli ci waxtu wi donte li julli ak fay la tudd ndax julliwuma ko ndax amuma waxtu wi voilà beneen mbir bi nga xamante ne moom lay moom la masalan bu ma ñëwee ci mbooloo ñuy julli masalan tàkkusaan euh, ñeenti rakkaa la wala ñeenti rakkaa ma ñëw fekk imaam bi jóg ci ñeenteelu rakkaam ci rukoo bi ba pare ma ñëw fekkee mbooloo mi wala ma ñëw fekk imaam bi di taayal ngir waaju sëlmal ma kàbbar rek toog bokk ak moom taaya comme fekke naa dara ak mbooloo mi yool bi ñuy fay ku julli ci mbooloo yool boobu lañ may fay sauf que yoruma àtte ku julli ci mbooloo ngir ne yeneen waxtu yeneen maanaam ngir ne ñeenti rakkaa laay jóg fay ko mhm. te ñeenti rakkaa yëpp dama koy jub julli ko man kese mhm. maanaam kon yoruma àtte ku julli ci mbooloo tey bu ma fekkee ajjuma bi mhm. masala ma ñëw fekk imam bi taaya masala par exemple man bu ma ñëwee kabar damay ñëw kabar toog mu taaya sëlmal mais man su ma jugee di fay ñeenti rakka lay fay mm-hmm. du ma fay ñaari rakka lu tax parce que yoratuma àttee ku julli àjjuma mm-hmm. sauf que yor naa ngëneelu ku julli àjjuma ngir ne fekkee naa dara ci mbir mi mm-hmm. loolu nag ngëneel googu rëy gi mu rëy moo tax imam al-Bukhari rahimahullah maanaam di leeral ñaari maan maanaa boobu ci mboolem façon yi ne xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngëneel la gu yàlla defal te que ngëneel loolu moo tax te ngëneel loolu bul ko bu mu bu mu bu mu bu mu yii bu mu la yiim torop su fekkente ne gis nga ne ni mu doxale ak yow mi bokk ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga comparé ko ak ñu njëkk ñi na mu doxale woon ak ñoom ku bokkul ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mu doxale ak ñoom maanaam acte boobu euh, moom la doon mettre en évidence maanaam effectivement loo mën a fekkee ci euh, te bu boobaa dangay gis tamit subtilité wu le fait que mu jëfandikoo ci biir xadis bi bi mu jëfandikoo mooy man adraka sajdatan mm-hmm. ku fekkee benn sujjóot kese mm-hmm. laataa jant bi di so wala laataa jant bi di euh, di fenk beneen mbir bi nga xamante ne la nu mu fàtte woon a leeral ci xadis yi ak ngëneel gi mu am maanaam ci ci ci ci ci julli bi plutôt mooy ne xadis bi ñu njëkk gis mooy tamit wax moo xadis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu ku fekkee benn rakka laata jant bi di sox mm. ak ku fekkee benn rakka laata jant bi di fenk mm. day tegtale tamit ne euh, julli bu la waree julli farata c'est pas parce que jant bi day sox wala jant bi day fenk que ni doo ko julli mm. maanaam heure bu nekk da nga koy julli ndax boo ci fekkee benn rakka wala benn sujjóot comme ni ko xadis bi waxe boo ci fekkee benn sujjóot Euh, après mu des maanaa sujjóot bi mazhab bu ne nan lañ ko déggee mm-hmm. mais boo fekkee benn sujjóot fekkee nga waxtu wi yëpp maanaam kon mooy ne doone e eh, non jant bi léegi mu soo finalement moo mm-hmm. déedéet loolu doo doxale noonu mm-hmm. loolu erreur la di dugg voilà mais loolu tamit day fekk la ne jigéen masalan bu gisee ay mbërëgam set mu bu mënee am benn rakka laataa jant bi di soog a julli mm-hmm. naka noonu bu mënee am benn rakka laataa jant bi di fenk day julli suba tamit da koy daal di wax mm-hmm. yooyu bi da ko hadith boobu da koy tegtal mm-hmm. wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam waaw dama bëggoon xam rek par rapport ak euh, li nga tontu ci question bi léegi kon su su ma déggee bu baax mooy ni selon ci xanafi mhm. ki nga xamante ni dafa fekkee juste rek lu muy taaya mhm. moom bu fekkee imam daf si amee sujood wala loo xamante ni day war moom da koy waraale parce que dafa am attey ku bokk ci mbooloo waaw mais day def waaw du def xam waaw baax da rek lay def waaw waaw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa